rahimahullahu ta'ala fi kitaabihi riyaadu saalihiin min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaati wa salaam fil baabi saani wa salaasiin ba'dal mi'a baabu kayfiyati salaam kon incha allahu ta'ala ginnaaw bi ñu jeexalee chapitre cent trente et un mu doon wax baabu fadli salaami wal amri bi ifshaa'ihi mooy bunt bi doon wax ci ngëneelu nuyoo ak digle bi ñu digal ñu koy wasaare xadis biñ ci mujj woon a gis moo doon xadis numéro huit cent cinquante mu ne woon wa an Tufayl ibn Ubay ibn Ka'b radiyallahu anhuma annahu kaana ya'ti Abdallah ibn Umar radiyallahu anhum fa yaghdu ma'ahu ila suuq Ah, gisoon nañ xadis boobu moom la tëje woon buntu bee ñu génn walillahi alhamdu wal minna léegi nag tey comme niñ ko waxoon ñu war a jël chapitre bi ci tegu muy buntu bi ci tegu wala garab gi ci tegu ci lii nii dong nga xamante ne nii mooy tool bii ñu nekk téere bii ñu nekk ah muy kitaabu salaam téere nuyoo. fii mu nekkoon chapitre cent trente-deux téeméer ak fanweer ak ñaar baabu buntu kayfiyati salaam alhamdulilah mais léegi wax nañ ci ngëneelu nuyoo ak digle di ko wasaare waa léegi nu ñuy nuyoo <laughs> ah <laughs> waa léegi nu ñuy nuyoo est-ce que bu ma nee waa ji na nga def rek doy na mu ne ma maa ngi fi ah mane ne ko how are mu ne ma tontu est ce loolu baax na <laughs> la ilaha illa loolu lay leeral li <laughs> waaw kayfiyati salam naka la ñuy nuyoo waaw parce que quand même buñ naan gëneelu mbir ak di ko wasaare daa fekk nag nga xam mbir moomu nag nu ma kaa defee nag <laughs> mën na la kaay nag waaye à vrai dire gis nga masala yi hadis bañ la doon wax ci xaqul muslim yi alal muslim gisoon nañ fa lii lépp <laughs> lii lépp dañ ko faa gisoon yii nii yépp yan siyax la nan la ñuy nuyoo waateeg yooyu yëpp gisoon nañ ko foofu waaye fii nañu dem nañu dem nañu dem nañu dem muy deux cent trente-huit ba ca chapitre vingt-sept baabu ta'zim xurum xurumatil muslimin wa bayaani xuquqihim wa shafaqati alayhim wa rahmatihim waaye fii mu ñuy leeral day dina yaatalaat <laughs> kayfiyatu salaam ana naka la ñuy nuyoo waaw al imaam an-Nawawi mu commence indiwu fi nag alxuraan indiwu fi aaya léegi ay waxi boppam la indi ba pare cette fois-ci comme ni mu ko doon defi doo gis nañu gis lu mel noonu waaw kon al imaam an-Nawawi rahimahullahu taala inaa wim ne baabu kayfiyati salaam yustahabbu an yaqula al-mubtadi'u bis-salaam assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuh faya'tii bidamiiri al-jam'i wa in kaana al-musallamu alayhi waahidan wa yaquulu wa yaquulu al-mujiib wa alaykum as-salaamu wa rahmatullahi wa barakaatuh fayatii bi waawil atfi fi qawlihi wa alaykum kon al imaam al xaafiz al nawawi mu ne yustahabu soppu nañ an yaqula al mubtadi'u bi salaam kii tàmbalee nuyoo mooy kii nuyoo xam nga wolof moom du ki nga xam ne moom mooy nuyoo. ah ki nga xam ne mooy nuyoo di tàmbali njëkk bi nuyoo mu wax lan assalaamu aleykum wa rahmatullahi mu ne assalaamu aleykum <clears throat> ah ah yal na jàmm nekk ci yéen wa rahmatullahi ak yërmande yàlla wa ak ay barkeem fa yati bi damiril jam'i boobu nag bu yomb ne mooy mu indi damirul jam'i mooy bu naan wa in kaana al musallamu alayhi wahida ki ngay nuyu bu dee kenn la yow bul ne noo kenn la kon naa ne assalaamu mu ne li ñu sopp li ñu gën a sopp mooy nga ne assalaamu alaykum même bu dee ne nga indi damirul jam'i mooy kum bi nga indi kum bi même bu dee ki ngay nuyu kenn la waaw loolu bon léegi après am na borom xam ne ñaan parce que ak malaaka yeeg yooyu yi nga xam ne raqibun <laughs> maa yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid jaam bi du génne benn lu muy génn ci làmmeñam bi bu majeure lu dul am na malaaka buñ naan raqib ak atid buy bind waaw ak xafada yeeg ñi koy wóolu léegi da boo nuyoo doonaan assalaamu alaykum am na ñu koy waxe noonu mais à vrai dire assalaamu alayka man nga koo wax waaw <laughs> assalaamu alayka man nga ko wax mais dane lii moo tax dala wax li li ñu sopp la it mën naa nekk voilà même mu ne ki ngay nuyu kenn la sax nga ne assalaamu alaykum mu ne wa yaqulul mujib léegi nag kii fay kii tontu mooy ki ñu nuyu lan lay wax mu ne kooku lii lay wax wa alaykum assalaam wa rahmatullahi mooy daf koy delloo yow itam yéer na jàmm nekk ci yéen ak ay yërmandeem ak ay barkeem ak barke yàlla ah wala yàlla mi nga xam ne mooy boroom jàmm yàlla na la jàmmal wala yàlla mi nga xam ne mooy assalaam almu'minu almuhayminu alazizu aljabbar almutakabbir yàlla na bu mu yàlla na di nekk di deñ bu mu deñ di nekk ak yow di la assister waaw fa yati bu ko defee kii tortandi bi waawil atfi mooy buy wax du ñëw rek ne aleykum assalaam danaan wa day dugal waaw boobu fii qawlihi wa aleykum loolu la al imaamu an-Nawawi rahimahullahu ta'ala daal di daal di wax noonu bon euh, bon teqantal yi duggoon nañu ci euh, taxawoon nañ ci ak tamit est-ce que nan lay tontu nan lay nuyoo yooyu yëpp waxoon nañ ko fan yee te tamit yaataloon nañ ko ci bële voilà yaataloon nañ ko ci hadis euh, hadis bi nga xam ne moom lañu laa wax léegi nii wallahu taala alam léegi euh, mu des al imam bi mu waxee lii nag bi mu waxee lii mu daal di indi benn xadis commencé xadis yi xadis yi mu indi fii nag da koy commencé xadis huit cent cinquante et ba xadis huit cent cinquante six ñaataangoog hmm? six xadis six hadis lay indi ci buntu bi insha allahu taala waaw yenn yi jotoon nañ ko gis yenn eh, gisuñu ko woon kon mu ne muy hadis huit cent cinquante et wa an Imran ibn Husayn wa an Imran ibn al-Husayn jaa rajulun ila nnabiyi sallallahu alayhi wa sallam faqaala assalaamu alaykum faradda alayhi thumma jalasa faqaala nnabiyu sallallahu alayhi wa sallam ashr thumma jaa aaxaru faqaala assalaamu alaykum wa rahmatullah faradda alayhi fajalasa faqaala ishrun summa jaa axaru fa qaal assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuh fa radda alayhi fa jalas fa qaala talaatun rawaahu abu daawuud wa tirmiziyu rahmatullahi alayhimaa wa qaala hadiisun hasan kon al imaam al haafiz an-Nawawi mu njëkk indi hadis bi hadis bi tuddoon nañ ko fi ba ñu doon gis hadis deux cent trente-huit bi waaye tuddoon nañ ko keroog bi imaamul hafiz ibnu hajar rahimahullahu taala doon mooy première hadis bi ñu gisoon buntu bi ñu génn non du première hadis mooy hadis sayna abu hurayra bi moo doon huit cent quarante-six moo doon deuxième hadis bi bi mu naan lamma xalaqa allahu taala adama sallallahu alayhi wa sallam qaala idhab fa sallim ala ulaa'ika nafarin min al malaa'ikati julus fastami' ma yuhayyunak fa innaha tahiyatuk wa tahiyatu dhurriyyatik fa qaala assalaamu alaykum fa qaalu assalaamu alayka wa rahmatullah fa zaaduuhu wa rahmatullah bim naan waa léegi mooy masala boobu traité woon nañ ko dina ko andi fii mooy duggaale na ci fii nii te hadith Seydina Imran bii tuddoon nañ ko foofu que waa léegi man waa ji bu ma nee assalaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh léegi mais man bu may fay comme que borom bi na ne bu ñu leen nuyoo am nuyoo nuyoo leen lu gën lu gën a rafet li ñu leen nuyu wala ngeen delloo lu toonoon lu gën a moom du ma koy defe parce waa ji jeexal na lépp ah dem na ba wa bara wa barakaatu ah dem na ba wa barakaatu waaw comment je ah bu boobaa dañ naan la euh, waxoon nañ la foofu traité woon nañ foofu léegi kon mu ne waan Imrana mu ngi jële ci Imran ibn Husayn di doomi Xuseyn al Xuseyn ñoom ñaar ñëpp waxoon nañ la saxaaba la ñu radiyallahu anhu maa ñu ngi eh, ñoom ak ñoom Seydina Abu Hurayra ñoo tuubandoo jamonoy Xaybar qaala mu jaa rajulun ila nabi dafa am waay bu dikkal yonent bi ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fa qaala mu ne ko assalaamu alaykum mu ne alaykum yal na jàmm nekk ci farab daa lay yonent way saa daal di koy fay summa jalas waa ji toog bi mu toogee ah, fa qaala an-nabi ne ashr ne kii de assalaamu alaykum am na ci fukki yool mu ne summa jaa aaxaru fa qaal niñ toog noonu beneen waay daal di ñëw fa qaala mu ne assalaamu mu ñëw nuyoo ne asalaamaaleykum yal na jàmm nekk ci yéen mu di wax yonent bi alayhi salaatu salaam wa rahmatullah ak yërmande fa radda alayhi yonent bi alayhi salaatu salaam daal di koy fay fa jalas waa ji toog bi mu toogee fa qaala ishruun yonent bi alayhi salaatu salaam ne ne ishruun ne ishruuna mooy vingt waaw kii mooy am na euh, li nga xamante ne nii mooy ishruuna mooy ñaar fukki yool summa jaa aaxar ginnaaw gi li nga xamante ne beneen waay daal di ñëw fa qaala mu ne assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuh beneen waaye ñëw ne assalaamu aleykum yal na jàmm yàlla nekk ci yéen wa rahmatullahi ak ñi nga xamante ne ñooy yërmandeem wa barakaatu ak barkeem fa radda alayhi fa jalas waa daal di koy fay après daal di toog yonent bi alayhi salaam daal di koy fay daal di toog fa qaala mu ne ko salaasuun salaasuun fa qaala salaasuun mu ne ko fanweer a ngoo mooy fanweer yool mu ne xadiis bi rawaahu soloona ko abu daawuda muy al imaam Abu Dawud wa Tirmidhi ak al imaam at-Tirmidhi Abu Isa al at-Tirmidhi waaw léegi léegi mu ne waqaala bi mu ko soloowee mu ne la xasanun boo xamante ne nii bu baax loolu al imaam at-Tirmidhi daal di wax léegi laaj bu njëkk mooy. ana kan moo ko soloo ñu ne la hadis bi est ce ñoom ñaar dongo la ñu ne la sel al imaamu ahmad ibnu muhammad di sëriñu al imaamu abu daawuda moom leen di fekk si waaye it sëriñu imaam at-tirmidhi beneen bi abdallah ibnu abdurrahman kooku ibnu ah, abdurrahman la <laughs> mu kooku mooy kat ma ne la ah xamoo Abdallah ibn Abdurrahman la allah ibn al-Fadl ibn Bahram ad-Darimi Samarqand ah mooy ad-Darimi imam ad-Darimi borom sunan xam nga sëriñ ci imaamul imaam Muslim ak imaam al al al at-Tirmidhi waaw ñoom ñaar ñoom moom itam solo na ko te imaamu ci yoonam la ko jële léegi kon ñu daal di xool li nga xam ne moom la alimaamu Abu Dawud rahimahullahu taala alimaamu Abu Dawud mu ngi koy indi ci awwalu kitaabil adab baabu kayfa salaam hmm? mu ne haddathana Muhammad ibn Kathir mu ne nettali nañu Muhammad ibn Kathir al-Abdi Abu Abdillah al-Basri rahimahullahu taala qaala mu ne akhbarana mu ne xabaare nañu Ja'far ibn Sulaymaan di Ja'far ibn Sulaymaan ad-Duba'i al-Basri rahimahullahu ta'ala an Awf moo ko jëlee ci Awf ibn Abi Jamila mooy Awf al-A'rabi Abu Sahl gis nañ ko fan yee al-Basri rahimahullahu ta'ala an Abi Raja moo ko jëlee ci Abu Raja al-Utaridi muy Abu Raja tuddoon Imran ibn Milhan ñii ne non ibn Taym la ñii ne ibn Abdillah mais daal lim siile woon mooy Abu Raja al-Utaridi at-Tamimi al-Basri rahimahullahu ta'ala muxadram la woon mooy moom fekk na jamonoy yonent bi alayhi salaatu wassalaam waaye jotu koo gis waaw waaw moo dafa guddoon fan nag <laughs> moom mii di habu rajaa ak a guddoon fan insha allahu taala ah masha allah ku guddoon fan la ah waaw abu rajaa an imran ibn an imran ibn husayn moo ko jëlee ci Imran ibn Husayn ibn Ubayd ibn Khalaf ibn Abd Num ibn Salim ibn Ghadira ibn Salul ibn Habshi ibn Salul ibn Ka'b ibn Amr ibn Rabi'a Abu Nujayd al-Ka'bi al-Basri al-Khuza'i al-Azdi radiyallahu anhu ma moom ak baayam annahu qala jaa'a rajulun ila an-nabi sallallahu alayhi wa sallama fa qaala assalaamu aleykum fa radda alayhi assalaamu summa jalasa fa qaala annabiyu sallallahu alayhi wa sallam ashr summa jaa'a aaxaru fa qaala assalaamu aleykum wa rahmatullah fa radda alayhi fa jalasa fa qaala ishruuna summa jaa'a aaxaru fa qaala assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuh fa radda alayhi fa jalasa fa qaala salaasuun ha qaala imaamu xoola imaamu Abu Dawud lim ci yokk mu ne haddathana Ishaq ibn Suwayd ar-Ramli bi mu ënnee lii mu teg ci beneen càllale mu ne neen tàllal na Ishaq ibn Suwayd ar-Ramli mu Ishaq ibn Ibrahim ibn Suwayd al-Balawi ah Abu Yaqub ar-Ramli rahimahullahu taala qala mu ne haddathana ibn Abi Maryam bu nekk ñu nette moo ibn Abi Maryam di Sa'id ibn al-Hakam ibn Muhammad ibn Salim si yowoon ci ibn Abi Maryam Abu Muhammad aljumahi mawlaahum almisri rahmatullahi alayhi qaala azunnu mu ne yaakaar naa an samatu naa naam yaa na Yaziid waaw oh, oh, lii nag moo tax imaam al-Haafiz boo fàttale ko ba mu tuddee bi da koo xawoon a jam waaw daf ko xawoon a jam quoi waaw <laughs> <laughs> mu ne yaakaar naa ne man dégg naa sami'tu Naafi' ibn Yazid di Naafi' ibn Yazid Abu Yazid al-Qulaa'i al-Misri al-Iskandaraani ah, al-Misri moom mu nekk ki nga xamante ne nii day mu dafa mel ni dégg naa ko quoi <laughs> qaala mu ne axbarani xabaare na Abu Marhum Abu Marhum bi bokk na ci li tax ñu jam xadiis bi xam nga taayale tuddoon nañ ko fi ba imaam al-Tirmidhi naan Abu Marhum wasmu Abu Marhum Abdurrahim ibn Maymun al-Madani al-Mu'afiri moom boroom xam-xam yi affaire dañoo wuute ci moom am na ñoo xam ne dañu ne kii noo moom da'if la ah waaw Yahya ibn Ma'in dane da'iful hadith kii moom haditham dëgërul Abu Hatim ne yuktabu hadithu wala yuhtaju bi dina dees nañu bind haditham ne mais kenn du ko Abu Marhum yi kenn du sukkandikoo ci moom ah, kenn du lay Abu Marhum ah, voilà <laughs> yow al imam Az-Zahabi ci al-Kaashif mu ne fiihi liin nekk na ci moom ak nooya lu ak woyof waaw waaw même bu dee ne ci taarix islam nee na zahidan ku dëddoon ni addina la jaamukatu yàlla abidan mujaaba da'wa ku xam ne mooy ku ku am ñaanam nangu waaye <laughs> loolu euh, mooy côté googu waaye euh, gis nga kon lii la moo abu marhum bi bokk na ci ñu tax ñu ne hadis bi baaxul an Sahl ibn Mu'adh te boo seetee hadith bi ñu doon gis bu Sahl ibn muy muy muy Mu'adh ibn Anas radiyallahu ta'ala anhu haditham boobu ci yoon bii la jaare woon Abu Marhum bi an Sahl ibn Mu'adh ibn Anas mu jëla ko Sahl ibn Mu'adh ibn Anas al-Juhani ash-Shami al-Himsi eh, eh, rahimahullahu ta'ala an abi mooy fii kon gis nga moom mu jëla ko ci baayam muy Mu'adh ibn Anas radiyallahu anhu sahaaba boobu mooy gis nga kon fii jaaru ci Imran ibn Husayn foofu mooy hadith bi Imran da koo nettali Seydina Ibra ak ci yoon bi imaam Abu Dawud ne la am naa ci beneen yoon boo xamante mu ngi jaar ci Muaz ibn Anas radiyallahu ta'ala anhu an nabi sallallahu bi maanaahu ci maanaahu hadith a Imran bi zaada mu ne foofu nag yokku nag thumma ata axar xam nga fii ñett la wax ki njëkk a ñëw dafa nuyoo assalaamu alaykum yonent bi alayhi salaam fay ko mu toog mu ne kii di am na fukki yow keneen ki yonent way saa fay ko mu toog mu ne kii am na ñaar fukki yiw keneen ki ñëw ne assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu daal mu fay ko mu toog mu ne kii am na fanweer léegi nag fii dafa yokku ne keneen dafa ñëw un quatrième ñeenteel tumma ata axaru fa qaal assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu fa qaala arba'un <laughs> mu ne keneen ci moom bi dana assalaamu aleykum yal na jàmm yàlla yi wala jàmm di nekk ci yéen wa rahmatullah yërmande wa barakaatu ak barkeem wa maghfiratu ak njéggalam fa qaala yonent bay saa saam ne kii moom am na fanweer kii am na quarante ans <laughs> qaala hakaza takunu al-fadaa'il naka nii la ngënee lii di nekk xam nga hadis yi bi ñuy gis loolu mooy li ñu la fàtteloon imaam al bi mu ñuy traité hadis euh, masalaam est ce que mën nañoo yokk ci wa barakaatu wala di nga gis mu jëloon ci Ibn Abbas Ibn Umar ah, Seydina Umar ibn al-Khattab ñoom que ne bon affaire bi daal jul du yokk yooyu daal ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci barakaatuhu lay waaye ñu jëlawaat Ibnu Umar ak ñeneen ñoo xam ne dañ ne fii mën nañ cee yokk waaw mën nañ cee yokk kay loolu boo seetlu wa yokk yu bari yam waxoon ne di wane ne lool mën naa nekk bi lii nii ci la woon ba say imaam al-Hafiz ne yooyu yokk yooyu yëpp nag boo seetloo dëgëruñu waaw hadith Imran bi dëgër na taf ci moom trente la yem mooy wa barakaatu côté Seyna Saalum ibn Mu'aaz moom moo ci delloo li nga xamante ne nii yokk ci li nga xamante ne mooy lan mooy dane eh, eh, eh, arbauna waaw waaw muy Mu'aaz ibn Anas nekk beneen daay daa ñëw mu ne ko quarante léegi nag loolu noonu nag la imaamu alxaafis ne yooyu indi ci yu bari ba pare ne waaye yu bari yi nga xam ne wéruñu boo leen wa ida ida idan dummat des leen dajalee ñoom ñëpp boole leen day commencer dëgër ko kene kon yokku ci war a barakaatu man na nekk kon loolu gisoon nañ ko léegi kon mooy a bi léegi kon al imaamu Abu Daawuda nii la ko ëndee léegi al imaam at-Tirmidhi nan la ko ëndeewee comme que nee na ah, wa at-Tirmidhi dañ naan la moom mu ngoon ci abwaabul istizaani wal aadaabi an rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam baabun maa zukira fi fadli salaam mu ne haddathana Abdullah ibn Abdirrahman wal Husayn ibn Muhammad al-Jariri al-Balkhi mooy ci ñaari sëriñam imaamu Daarimi imaamu Daarimi ponkal la woon de barki Yàlla la wax laa ilaaha illallaah <laughs> muy abdallah kon mu ne kon imaamu Tirmidhi mu ne haddathana abdallah ibn abdirahman mu ne ki ñu nettal muy abdallah ibn abdirahman muy abdallah ibn abdirahman ibn al-Fadl ibn Bahram ibn Abdis-Samad Abu Muhammad ad-Darimi at-Tamimi as-Samarqandi al-Hafiz rahimahullahu ta'ala imaam al-Hafiz mu ne kii mooy al-Hafiz ci Taqrib at-Tahdhib mooy hafiz bu mag bi sahibul musnad mooy borom musnad ad-Darimi thiqatun fadilun mutqin ku dëgër ji ku baax ji ku sell gi te ay mbërum sell ta ta ta <laughs> maama daari mi beneen affaire moom Ibnul Mubaarak moom sont exceptionnels quoi wal Husayn radiyallahu anhuma wal Husayn ibn Muhammad al-Jariri al-Balkhi al Husayn ibn Muhammad ibn Ja'far al-Jariri Abu Ali euh, al-Balkhi rahimahullahu ta'ala ñoom ñaar ñoo ma nettali qaala ñu ne haddathana Muhammad ibn Kathir ñu neen keneen nettali mooy Muhammad ibn Kathir di Muhammad ibn Kathir al-Abdi Abu Abdillah al-Basri rahimahullahu ta'ala an Ja'far ibn Sulayman ad-Duba'i du gis nañ ko sànq ah ci eh, muy Abu Sulayman ci li nga xam ne mooy càllale al-imaamu Abu Dawud an awfin gis nañ ko mooy al-A'rabi ibn Abi Jamila rahmatullahi alayhi an Abi Raja gis nañ ko jàng mooy al-Utaridi rahmatullahi ala al-jami' an Imran ibn Husayn Imran ibn Husayn dañuy wax Imran ibn Husayn du wax Imran ibn al-Husayn du di saam la de Husayn du Husayn du Husayn wa ah, du Husayn comme Seydina al-Husayn doon al-Husayn ibn Ali ibn Abi Talib du doolu kii saad la Husayn voilà radiyallahu anhu ma anna rajulan jaa'a ila nabi sallallahu alayhi wa sallam fa qaala assalamu alaykum qaala an-nabi qaala qaala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam ash thumma jaa'a aakharu fa qaala assalamu alaykum wa rahmatullah fa qaala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam ishruun thumma jaa'a aakharu fa qaala assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh فقال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه وفي الباب عن علي وأبي سعيد وسهل بن حنيف boo fàttale ko yépp xadis biñ la doon wax sànq eh, bu Seydina Abu Hurayra bi naan bis borom bi bindee maam Adama dana ko demal jàng demal nga nuyu malaaka yële mbooloo malaaka yee nga déglu liñ lay tontu waaw biñ ko fayee yokkal ko mooy fa zaadu ñu yokk fa zaadu wa rahmatullah bi imaamul haam na xajar doon traité hadis boobu biñ koy gis tuddoon na yi ba bam naan te rot na ci na Ali ibn Abi Taalib que loolu moom la daloon ak moom moo daloon ak lii nii ñuy nettali nii moom la woon ak yonent saa moo ñëw nuyoo <laughs> ne moom loolu daloon na ko ak yonent bi saa salaam Sahl ibn Hunayf de imaamul haafiz ibnu Hajar daal di woon nay tudd foofu li nga xam ne mooy hadisam moom ah. muy Sahl ibnu Hunayf radiyallahu taala anhu nga xam ne al imam at-Tabarani yi daal na koy solo sanad bi wérul woon mooy sanad yooyu wérul woon woon loo tax imaamul xaafis na woon bu wérul woon ah comme man qaala dane woon képp ku ne asalaamaaleykum kutibat lahu ashru hasanat ku ne asalaamaaleykum bi ne lañ ko fikku yiw wa man zaada ku yokk wa rahmatullah kutibat lahu ashrun ku wax Euh, euh, euh, wa rahmatullahi yu ko ci yokku ñu dollal la ñaar fukk wa man zaada wa barakaatu kutibat lahu salaasuuna xasana ku wax nag wa barak ñëw ba ca wa barakaatu dina la bindal li nga xam ne mooy salaasuun mooy trente yiw léegi lii nii nii mais sauf même bu dee càllale bi dëgërul yii nii da koy dëgëral voilà mooy xadiis Seydina Imran beeg léegi lii ginnaaw lii mooy xadiis bi fii nii ginnaaw bi ñu gisee taxriij bi beneen jàngat mooy Euh, mooy euh, lëkkaale ban lëkkaale la am ak suñu bunt bi dañ naan lëkkaale bi leer la kayfiyatu salaam mooy yonent bi saa salaam ñii ñëw mu nekk taqrir muy hadith euh, boo xam ne sunna taqririya mooy nit ki daa ñëw def loo xam ne yonent saa salaam dëggal ko ci ndax doonu loon dëggal nit ci ay caaxaan waaw doonu loon dëggal nit ci ay caaxaan koo xam ne dafa ñëw ne assalaamu alaykum bu dul woon noonu dina ko ne kenn du nuyoo noonu comme ni mu <laughs> waxoon Abu Juray dégg di leen daal xadis boobu <laughs> Abu Juray bi mu ñëwee ne ko alayka salaamu ya rasulallah mu ne ko laa taqul alayka salaam <laughs> fa inna alayka salaam tahiyatul mawta bul wax alayka salaama ah daa alayka salaam mooy nuyoog ñi faatuñu léegi mooy kon yonent saa salaam du saxal nit ci loo xam ne caaxaan la ngeen ñii biñ ñëwee na salaamaaleykum non seulement nekkul ne da koo dégg bàyyi leen noonu mais dafa ne sax kii am na fukki yiw waaw kon jàngal nañu ci loolu mooy kon nan la ñuy nuyoo léegi mooy ñett ñi comme si borom bi moo leen te loolu mooy borom bee leen yónni ñu ñëw yebal leen ñu agsi ku nekk wax yi nga xam ne mën naa nekk ci nuyoo loolu la la imaam bëgg indi moo loolu ne la mooy possibilité nan la ñuy nuyoo nit ki mën naa ne assalaamu alaykum point. waaye mën na ne assalaamu aleykum wa rahmatullah point waaye mën na ne assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh point mooy yii yépp boo ci bi gën nag mooy bële waaw mooy bu mujj bi sauf que bu mujj bi waxoon nañ ya ci xadiis bële ñu la doon wax bu Seydina Abu Hurayra bi ci maam Aadama alayhi salaam kene léegi waa ji bu la ne assalaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu léegi comment tu vas faire hein comment tu vas faire léegi mooy loolu gisoon nañu ko gisoon nañu loolu biñ koy gis kene hein bi nga xamante ne moom lañu gis loolu hein moom lañ gis loolu bi nga xamante ne moom lañ gis léegi loolu la mooy nuyu baa ngoo léegi fay bi bu boobaa waxoon nañ est ce que man naa yokkam déet loolu taxawoon nañ kon lii da lay wan ñetti possibilités yi nga xam ne bu ci nekk nit ki man naa nuyoo yi léegi nag ci riwaay bi nga xam ne moom la euh, indi moom la imaam Abu Dawud daal di yokk moom loolu Abdullah mooy masala bañ gisoon que ne léegi est ce que nit ki man naa yokkam déet ci wa barakaatuhu waaw wa maghfiratuhu bi ko waajib yool rek ñeenteel bi mu ne arba'un hakka la takunu al naka noonu la ngënee li nekke sauf que boobu dañ koo jam waaye yeneen yoo xam ne day wax yooyu tamit wéradi mais seenugu wéradi rëyul tax la imaamul hafiz ibnu hajar rahmatullah alayhi waxoon ne loolu bees leen idan dummat bees leen boolee de day nekk loo xamante ne day wane ne lii nii day far nag am cosaan am loo xam ne day nekk loo xam ne lu dëgër dëgër lay doon insha allahu taala kon loolu ci kaw noonu kon hadis bii nii Eh, gis nañ fii mooy indi na ñetti siyaar yi bis asalaamaaleykum asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ak beneen bi wa maghfiratu ci kaw ci jàpp ne loolu noonu mën naa nekk loolu nag masalaay xadiis bi gisoon nañ ko ci hadis boobee ñu la junjoon léegi di hadis bi nga xamante ne moo doon hadis huit cent quarante-six mu ne woon waan abi hurayrata radiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam qaala lamma xalaqa allahu ta'ala aadama aadama sallallahu alayhi wa sallam qaala idhab fasallim ala ulaa'ika nafarin min al-malaa'ikati julus fastami' ma yuhayyunaka fa innaha tahiyyatuka wa tahiyyatu dhurriyyatika faqaala salaamu aleykum faqaalu salaamu aleyka wa rahmatullah fa zaaduuhu wa rahmatullah muttafaqun aley boo dellee foofu masalaay xadis bi di nga ko fekk bii di ñëw inshaa Allah ñu yem noonu bii di ñëw ñu jël xadis bi ci tegu muy xadis huit cent cinquante-deux di xadisu sayyidatuna Aïcha binti Abi Bakr ibn Abi Quhaafa radiyallahu anhum wa ardaahum